ak ñu jël xadis bi nga xamante ne nii mooy bi mujj muy xadis numéro deux cent soixante-douze al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an Abi Darda Uwaymir radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ibghuni ad-du'afaa fa innamaa tunsaruuna wa turzaquuna bi du'afaa'ikum rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin jayyid kon lii mooy xadis mujj bi ci bunt bi ñu nekk walillahi alhamdu wal minna mooy xadis numéro deux cent soixante-douze ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar mu ne wa an abi darda mu ne mu ngi jële ci Abu Darda Uwaymir waaw mooy Uwaymir wala mu ne Uwaymir la tuddoon radiyallahu anhu annahu qaala inna sami'tu man di dégg na Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu mu naan ibghuni waaw ad-du'afa léegi loolu mooy lan loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute e-, exa e-, e-, mais lii mooy lan est-ce que abruni la wala ibruni am ñoo xam ne dañu ne comme li boroom awnul ma'bud sharh sunan abi dawud wax rahmatullah alayhi mu ne qaala al-alqami rahimahullahu ta'ala qaala ah, ibnu Raslan bi hamzati al-wasli maksuura waaw li annahu fi'lun thulathi ay utlubu li ad-du'afa ay su'alika al-muslimin wa hum man yastad'ifuhum an-nas li rathasati halihim asta'inu bihim mu ne al-imam ibnu Raslan de rahimahullah nee na hamzatul wasl la hamzatul wasl mooy ibghuni moo tax wasli suura nga def ko i nga maas ko ci suuf ibghuni loolu nga war a wax lu tax bu ne li annahu fi'lun thulathi fi'l la boo xam ne thulathi ñetti la trilitère verbe trilitère la te la muy tekki bu boobaa mooy utlubu yi sàkkul leen ma way ñàkk ñi ay sa'alikal muslimin mooy way ñàkk way way wommatu yu jullit ñi ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne nit ñi dañ leen di néewal doole duñ leen faale ndax seenu ràppu seen xaal ni mu mel te ñàkk solo te rab waaw bu ko defee man yonent bi ay saa saam asta'iinu bihim may sàkku ndimbal sama boroom di ko jaare ci ñu mel noonee waaw léegal imaam borom Awnul Ma'buud sharh sunan Abi Daawud rahimahullahu ta'ala mu ne fa idaa qulta boo waxee nag abghiwuni mooy hamzatul qat'i hamzatul wasli mooy bi nga xam ne day day mooy hamza bi nga xam ne da nga koy mën def liaison alif bi nga xam ne doo jël abi comme boo hamza bi teg ko ci kaw déedéet déedéet mooy bi nga xam ne comme ibghuni voilà alors que bii boo nee ah boo nee anak loolu mooy hamzatul qat ah mu ne bu dee boobu la abghini bi qat'i la hamzati fa maanaaw aani ah ala talabi mooy dimba a'inni a'inni dimbali ma ala talabi ci ma sàkku waaw moo tax mu ne abghaytuka ash ay a'antuka alayhi waaw loolu mooy waxu imaam Ibn Raslan bi lay eh, continuer di wax rahimahullah mu ne kanta boo ne abghini loolu mooy a'inni dimbali ma ala talabi ci may sàkku dimbali ma may sàkku way ñàkk ñi ba xam ne ñu ngi bu ko defee ma sukkandiku ci ñoom ngir borom bi may ma ndimbal ndax abghaytuka mooy a'antuka alayhi dimbali naa la ci loolee kon nag ka léegi nag mu ne kanta ñun borom awnul ma'bud suñu sëriñ az-Zarkashi rahimahullahu taala moom da ne bu njëkk bi nag lool moom la ñu almuraadu bil xadiis waaw moom lañu ñu euh, ci xadiis bii nii loolu la loolu mooy li nga xam ne loolu la wax rahmatullahi alayhi kon loolu la léegi nag kon mu ngi noonu kon abu ibghuni ibghuni am na abghuni am na waaye dañ ne e, gis nga nee na e, e, imam az-Zarkashi moom rahimahullah nee na bu njëkk bi mooy ibghuni loolu mooy li gën a jóg ad mooy dimbali leen ma waaw mooy sàkkul leen ma utlubu li ba dimbali leen ma mooy boobu mooy abi mooy sàkkul leen ma woy ñàkk ñi waaw waaw dangeen may bu sàkkul leen ma ad-du'afa ndax la lu tax fa innamaa ñu mettre leen en évidence ndax fa innamaa tunsaruna ndax li am ba des mooy yéen dañ leen di dimbali wa turzaquna yéen woy ngëm yàlla yi te di leen wërsëgal bi du'afaikum borom bi da leen koy defal di ko jaare ci ñi nga xamante ni ñooy seen woy ñàkk ñi waaw mu ne solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistaani bi isnaadin ci sanad boo xam ne jayyidin ah, boo xam ne bu baax la léegi wax ji mooy est-ce solo dañ naan la déet Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo hmm? na ko naan imaam Abu Isa at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi ala al jamii' waaw loolu al imaam Ibn Raslan wax. boroom eh, al-Mubaarakfuuri moom it loolu wax ne az-zaahiru annahu bi hamzatil wasl lii wala eh, eh, la mais du loolu mooy li a feeñ kon mu ngi noonule kon mbir kon hadis bi léegi kon imaam Abu Dawud nan ko solo sa yow daa mel na ngaa fàtt waaw mu ko andi ci kitaabul jihaad yi baabul intisaar yi bi rudalil xayli wa du'afa waaw buntu di sàkku ndimbal di ko jaare ci rusalil xayr waaw mooy yi néew ju doole ah di sàkku ndimbal di ko jaare ci nga xam ne néew ju doole yi nga xam ne dañu jàpp ne amul solo waaw ci yu yu yu yu yu fas yi waruwaay waaye ak yi nga xamante ne ñooy ak ñi nga xamante ne ñooy néew ju doole yi mu ne haddathana Muhammadu ibnu al-Fadl al-Harrani mu nekk ñu nettali mooy Mu'ammal ibnu al-Fadl al-Harrani al-imam Abu Dawud ibnu rahimahullah mooy Mu'ammal ibnu al-Fadl ibnu Mujahid Abu Sa'id rahmatullahi alayhi al-Makhzumi mawlahum qala haddathana al-Walid mu ne ki ñu nettali mooy al-Walid al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawlaahum Abul Abbaas al-Umawi mawlaahum rahmatullahi alayhi qala haddathana mu ne ki ñu nettali mooy Ibn Jabir muy Ibn Jabir Abdurrahman ibn Yazid Ibn Jabir al-Azdi Abu Utba ash-Shami ad-Dimashqi ad-Darani rahimahullahu ta'ala an Zayd ibn Artata al-Fazari moo ko jëlee ci Zayd ibn Artasa al-Fazari ash-Shami ad-Dimashqi am ñu ne al-Himsi rahmatullah alayhi an Jubayr ibn Nufayr al-Hadrami moo ko jëlee ci Jubayr ibn Nufayr ibn Malik ibn Amir al-Hadrami Abu Abdirrahman am ñu ne Abu Abdillah al-Hadrami ash-Shami al-Himsi annahu sami'a Aba Darda mu ne dégg na Sayyidina Abu Darda Uwaymir ibn Malik am ñu ne ibn Amir am ñu ne Uwaymir ibn Thalaba am ñu ne Uwaymir ibn Abdillah ibn Qays am ñu ne Uwaymir ibn Zayd ibn Qays ibn Umayya ibn Amir ibn Adi ibn Ka'b ibn al-Khazraji ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari rahimahullah Abu Darda al-Khazraji rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu sahaba yonent may sar yaqulu mu ne sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ad-du'afaa fa innamaa turzaquuna wa tunsaruuna bi-du'afaa'ikum qaala Abuu Dardaa Zayd ibn Artaa axu Adiyy ibn Artaa voilà kon nii la ko soloowe mu yokk na imaam Abuu Dardaa eh, Abuu Daawuud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani nee na Zayd ibn Artaa mbokk Adiyy ibn Artaa la kon mu ngi noonu nii la ko al imaamu daal di soloowe mooy eh, mu ngi noonu mooy gis nga boo xadis bi ñu génn daanaka benn la waaw mooy innama turzaquuna fa hal turzaquuna fee da koo laaj saar hal tunsaruuna wa turzaquuna illaa bi du'afaa'ikum ah wii mu ne sàkkul leen ma way ñàkk ñi waaw yeneen tubaab yi saa dañuy bëgg suul way ñàkk ñi képp koo xam ne daa commencé am wala am daraja wala am dara commencé am mbooloo bëgg boroom. ñam doon àndal démb bu ñu feeñati bu ñu nekkateeg moom mooy kooku moom bu yoboo dawal ma ngay ami tànk du ko baax waaw loolu mooy màndargam yàqule goo xam ne moo ko dugg te yonent bi alayhi salaatu nag da doon daa bëggoon moo tax suñu borom ne ko wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi tëjal sa bopp di muñi sa bopp di ànd ak ñooñee nga xam ne ñu bari bëgguñu di nekk ak ñoom bu leen yàlla xamalee dara wala may leen yenn dara yi bëgguñu ñu mel noonu di nekk ak ñoom ndax jàpp nañ ne dañu leen di néewal doole te dañuy yàq boog seen seen seen non dañuy wàññi kot quoi eh, alors que yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ñoom sàkkul ma leen waaw ndax kat buñ leen dimbali wa turzaquna bi du'afaikum mooy bi sabab yi ak seen barke ñaan yi waaw waaw di barkeelu ci seen ñaan yi te di leen uus di leen jox ne leen aywa defal leen ñu ñaan waaw yéen ñi nga xamante ne yéenay ñooñu yéenay ganu yàlla yi waaw kon loolu dafa am solo lool lool lool lool lool lool lool yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la leen fonke woon noonu la leen fonke woon noonu la doon taxawi ci seeni mbir loo te xam ne ah gaa yi moom boo leen amee boo leen amee jeex na waaw bés boo leen amee c'est fini borom bi da lay defal li nga xam ne moom nga bëgg waaw walla ñoom ñooy donfa uy moo tax keroog Hiraql di Qaysar bi nga xamante ne nii ci la dem fële eh, Abu Sufyan comme niñ ko nettale Ibn Abbas mu ne axbarani Abu Sufyan mu ne qaala li Qaysar sa'altuka ashraf an-nas ittaba'uhu am du'afa'uhum fa za'amta du'afa'ahum wa hum atba'u rusul xadiisam bu siiw boo bële Qaysar mooy Hiraql la <laughs> Qaysar moo tax ci imaamul Buxaari buntu boobu noonu la ko tudde baabu man ista'aana bid-du'afaa'i was-saalihiina fil harb wa qaala ibnu Abbaas axbaranii Abuu Sufyaan qaala lii Qaysar sa'altuka voilà mooy Qaysar mooy Hiraql la te Hiraql la woon Héraclius mu ngi mel ni ñu naan Lat euh, kan Lat Joor mooy Dammel waaw Lat Joor la tuddoon mais titre moo doon Dammel du Kajoor di kayoor wala kajoor di kayoor <laughs> yéen ma dugg <laughs> waaye benn la ah dammel di kayoor <laughs> mu ngoog waaw ah, eh, kon mooy mu ne dana ko woon parce que mooy Qaysar ba muy laaj ndax am na lu ko borom bi xamaloon ci seen téere yi mu neen Abu Sufyaan mooy bañ leen woowee rek bi yonent bay saa saam yónnee leetaram yooyu mu doon yónnee buur yi yónnee ko Qaysar Euh, euh, mu jot ko nag ne gars yi gardam yi seetal leen ma ci marché Palestine mi foofu Jérusalem ndax ay arab yu jóge foofu ñu mën a ba ma laaj leen ay mbir ñu indi ñoom dem côté Gaza yooyu xëcc ñoom Abu Sufyan daje ñoom indi leen waaw Abu Sufyan nag gars yi ñi mu àndaloon Qaysar nëbbu leen ci ginnaaw ne leen bu waxul dëgg rek na ngeen ma ko wax te moom yëgu ko ñu indi ko taxawal ko ci kanam Qaysar di ko ci pale bi di ko laaj di ko bokk na ci am ko laaj ne ko ndax yonent koog di woote yonent seen biir alayhi salaatu wassalaam est-ce ñi ko topp mooy ñi gën a tedd ca seenu xeet wala ñu gën a ñëw doole mu ne ko Abu am ne ko ñi gina a néew doole mu ne ko ñooñu ba nga ma waxee lool ma xam ne ñooñ ñoo ñuy ànd ak yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ndax ñoom lañuy ñuy dimbandikuloo di jaar ci seen loolu ndax borom bi tabaaraka wa taala daal di leen yombalal yu bari mu ngi noonu kon nag euh, euh, moo tax am na yeneen yamsu am na beneen hadis boo xamante ne nii Mus'ab ibn Sa'd bii moo ko jëlee ci baayam euh, nga xam ne foofu dane yonent bay saa saam dane yunsarul muslimuuna bi du'aa'il mustad'afiin dañuy dimbali way ngëm yàlla yi di ko jaare ci ñaanu ñi nga xamante ne ñoo ñu néew doole yi te loolu mu ngi ci Abu Nu'aym indi na ko ci al-Hilya kon lii lépp di wane ne loolu dafa am solo waaw ñoom dañoo am solo ci affaire boobu de kon yonent bi alayhi salaam leeral nañu ne ñii ëpp nañoo xeeb waaw waaw ëpp nañoo xeeb jàpp ne ñii duñu tuus eh, duñu dara moo tax sax eh, eh, al imaam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam de am na jamono juy ñëw nit ñi dañuy xare ay mbooloo ñu wax leen fiikum man sahiba nabiyya sallallahu alayhi wasallam est ce que bokk da ci yéen ñi xarit ñi xam ne moom man mas na ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne leen fa yuqaalu na'am fa yuftahu alayhi borom bi def ñu gañe waaw mu ne summa ya'ti zaman beneen jamono ñëw fa yuqaalu ñu wax fiikum man sahiba ashaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam boo xam yi ràpp nañ jeex nañ nekk duñu mais ñu ne am na ku ànd ak sahaaba ku mas a ànd ak sahaaba yonent bi sallallahu alayhi ñu ne waaw ñu fa yuftahu alayhim borom bi def ñu gañe jamono ñëwaat ñu ne leen ndax am na ku nekk koo xam ne fekke na moom waxuma ku fekke ku ànd ak saxaaba de mais ku ànd ak ku ànd ak saxaaba ñu ne waaw ñu ubbil leen te loolu mooy ñetti xeet ñetti euh, yooyu yonent way saa saa doon wax naan xayrul quruni qarni summa alladhina yaluna summa alladhina bi ko topp bu ko topp bu ko topp ñett yooyu te ñooñu du rek euh, ñàkk doole ci wàllu bind ak yooyu ak wàllu kii waaye ak ñàkk am ndax jamono yi dafa metti woon mu ne fuqaraul muhajiruna yi niñ doon dund ak yooyu waaw nga xam ne nit seen tool yi kaana naasu mahanata anfusihim ñoo doon liggéeyal seen bopp amul woon dañ doon sonn ñëw toog ci di xaar julli bay nelaw tatajaafaa junuubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaa yooyu yëpp di leen dal waaw kon affaire bi yooyu nga xam ne dañ ko doon mooy noonu la nekkoon seen xaal noonu leen boroom bi bëgge woon ndax yonent bay saasaam ñu mel noonu la bëggoon bi àndal moo tax suñu boroom tànnal ko ñu mel noonu nga xam ne ñoo ñi gën a sell xol ñu ànd ak moom nekk ay saxaabaam ba moo tax ñoom fu ñu nekk borom bi ñu nar leen a gañe sax bu ñu nee laaj est-ce am na ku àndoon ku bokk ci ñoom mu ngi seen biir ñu ne waaw boroom bi may leen gañaay ndax ñoo ñu nga xam ne seen xol yi dañoo faible devant seen borom wàcc seen bopp seen kanamu borom jàppewuñ ne am na ñu dara am nañ dara lu ñuy yëngal ak lu ñuy ñàkk yëngal lu dul ne borom bi moo yëngal di de tey jaarale ay mbir seen waaye ñoom duñ ci dara. ba pare ñu mel noonu ah borom bi ñu mel noonu nag di leen di yëkkati waaw kon nag mu ngi noonu ku wàcc wàcc lu sa bopp rek ku wàcc sa bopp boog borom bi dina la kon nag affaire baa ngoog suñu buntu baa ngoog kon ñu xam ne kon way ñàkk ñi nekkuñ ab bulu ab ab ay ay ay ay ay ay ay jéng yu ñu takke suñu tànk yi ba moo tax walla ñun mënuñoo avancer non déet waxuñ ne nañ dee ci ñàkk. mais mooy bu ñu jàpp ne bu ñu defee li ñu war a def ku nekk def li nga war a def am na yoo xam ne borom bee ko defal noonu moo ko nattoo noonu bul jàpp ne voilà ñii kon dañ leen a war a éliminer ci kaw suuf parce que vraiment ces pauvres là voilà ñoom ñoo tax ñu firiwuñu yooyu waxu ko faar la ak xalaatu ñoo xamante ne du ñu xalaat sax waaw walla iyaazu billaah waaye ñooñu seen barke tax na borom bi dina eh, def ay xéewal yoo xamante ni way ñàkk ñoo tax te budul woon ñoom ci seen barke. ak seen barkeeg ñaan seen nangu seen borom ak seen toroxlu borom bi doonu ko won def waaw waaw borom bi doonu loon def dara doonu ko woon wàcc bu dul woon ñoom kon nag yooyu yëpp te ba xamuñ ci dara ah kon nag nan ngay nekkati ah nekk koo xamante ne da ngay da dangay da ngay da ngay da loolu doon doonoo kon def xam nga. waaye loolu lépp comme que nag xamoo bàyyil sa mbir borom bi tabaaraka wa xam ne mooy def lu ko soob ñi nga xam ne nii la leen melal noonu la leen melal te saa bu ko neexee kat mu daal di lay melal loolee comme ñi nga xam ne noonu la leen melale kon nag mu ngi noonu moo tax euh, euh, euh, am na. xadis boo xamante ne ni rahmatullah alayhi euh, euh, euh, borom majma indi na ko waaw majma'u zawaid rahimahullahu taala même bu dee ne moom daa jàpp ne xadis bi wérul waaye day dem ci li nga xamante ne mooy moom la ñuy wax waaw waaw ndax al imam al haythami dafa toxal ne Euh, moom dafa wax euh, dañoo toxal jëlee ci moom euh, que ne moom affaire bi wérul waaye al imaam al xaafiz ci al mataalib al aaliya waaye mooy xadiis boobu nga xam ne yeneen tamit saa saa doon wax def leen ndànk def leen ndànk ndax yéen nit ñi budul woon lawlaa shabaabun xushaa wa suyuuxun rukka wa atfaalun rudda wa bahaa'imu rutta la subba aleykumul azaabu sabba waaw waaw moo wax ne ndax am al imaam Abu Ya'la moo ko soloo jële ko ci Seydina Abu Hurayra mu jële ko ci Yonent mi alayhi mu ne def leen ndànk ci mbiru yàlla gis nga xam leen ne yéen nit ñi am na burul woon ay jeunes ay ndaw yoo xam ne dañoo fees ragal yàlla ak ay màgget yoo xam ne dañoo ñëw ba ruqa mooy dañoo sëgg léegi mënatuñu taxaw mënatuñu dañuy courbé wu waaw ñoom manatuñu taxaw taxaw bu jub tellement dañoo mage foo leen fekk ñu ngi sëgg mel ni kuy rukkoo li jàpp seen wóom yi ngir mën a dox wala am lu ñu jàpp même bu dee bant la mel ni ku rukkoo bu dul woon ñooñu ak seen toroxlu gi ñuy toroxlu ji seen boroom ñu mel noonee wa atfalun rudda ak ay gone yoo xam ne ñu ngi leen di nàmpal waaw ñi ñëpp gis ñoom ñëpp di nekk ñu néew doole wa bahaa'imu rudda ak ay bàyyi ma yoo xam ne ñoom li ñuy def mooy ñooy ñooy foraka lekk ka def lool ci caawameeg yooyu nga xam ne mënuñu dara lu dul loolu waaw xamuñu lu xew borom bee leen fi teg noonu bu dul woon ñii ñëpp la subba alaykumul azaabu sabba konoon te kon dees nañu sotti ci seen kaw laa laa konoon te dees nañu sotti ci seen kaw mbugal mi ak sotti wax mun a am yurururururur ci seen kaw Allahu akbar <laughs> kon nag ah mu ngi noon de te imaam al-Bayhaqi daal na koy solo ca sunanul kubra waaw euh, euh, même bu nee ne càllale bi dese naa dëgër waaye loolu nekkul li nga lu dul li nga xamante ni nii mooy euh, day jëm ci lii nga xam ne moom la ñuy wax lu ñoo xam ne mën nañ ci istisna di ko euh, wéttalu koo ci wax yi kon nag mu ngi noonu lii lépp day ware ne daal te li ci yonent bi saa saa wax ñu gis ko fii doy na sëkk te ne yéen xanaa yow ngeen nekku ngeen ñu bu ñuy dimbali di leen wërsëgal ah di leen dimbali dul ci seen way ñàkk ñi kon nag ngëneelu way ñàkk ñi moo tax kon bu ko al imaam tuddee fii barab kii garab gii ci biir nit toolu ci solli ji alhamdulilah dañ fi am place bu rëy rëy rëy waaw kon nag